di suuratul faadiha walillaahi alhamdu walminna ak turiñu waxoon baada audu billahi min alsheytaani alrajim walladina ittaxaduu masjidan diraara wa kufran wa tafriqan bayna almu'miniina wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulahu min qabl wa la yaxlifunna in aradnaa illa alxusnaa wallahu yashhadu innahum lakaadibuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi ak juróom-ñaar mu ne walladiina bokk na ci naafiq yi ba léegi ñi nga xamante ne nii ñoom day taxadu dañoo jàppe masjidan keroog ci bu gaswatu Tabuk bi ko suñu boroom tabaaraka wa joxe ndigal yonent bi alayhi wasalaatu wassalaam mu daal di waajal li nga xam ne xare bi ñoom ñu nekk fa di ut beneen di def diversion daal ne mooy yooyu li mu yonent ma lay saat saam di wax jihaad la baax na waaye ñu nit li ñu def mooy jàkkale néegub yàlla la kan moo mën a taxaw ne defar jàkka ya baaxul mooy loolu lañuy ñuy def di def diversion ngir tas diggante nit ñi moo tax suñu boroom ne ñi nga xam ne ñoom dañoo jàppe masjidan ab jàkka xamante ne nii diraaran ngir ngir lor la ngir lor ña nga xamante ne ñooy jullit ñi lool kese tax mu jóg rawatina fañ ko def ci wàllu wàllu masjidu Quba foo fële ngir lor nit ñi ci yàq gi ñuy yàq wa kufran waaye it la ko lal li nga xamante ne moo tax ñu tabax jàkka ja la ñu ci biti du dëgg de ak ki weddi yàllaa tax ñu def ko wa tafriqan ak di diviser di daal di taqale baynal mu'minina diggante way ngëm yàlla yi naan dañ koo def ngir ñi nga xamante ne nii léegi ngir ñu way ñàkk ñeeg ñu warula kii te jàkka xubaa bi nekk seen wet loolu yëpp ngir rek ñenn ñi dem fii ñenn ñi dem fii bu ko defee nag ñu commencé commencé am moo tax ay jàkka yu bari yoo xamante ne nii dara waralu ko lu dul ne kii daa mere fii daal di créer jàkka boppam fële loolu moom jàkkaay diraar la loolu mooy waru la demee noonu la ne wa irsaadan waaye bokk na ba léegi li tax ñu tabax ko ginnaaw lor nit ñi waaye lor nekk ak kéefër tasaare diggante way ngëm yàlla yi waaye wa saadan nekk ñoo xam ne fa la ñuy nekk di xaarandi di xaar li man defal ko foo xam ne mooy mooy bastion la li man ñeel ka nga xamante ne nii mooy foo xam ne xala fa nga xam ne foofu lay nekk ngir ñëw man faa samp li nga xam ne mooy ndëndug naafiq ak ndëndug mo mooy yàlla tas lislaam li man ñeel ka nga xam ne xaaraballaahu moom lañ ko defal moom moo xeexoon ak borom bi tabaraka wa taala wa rasulahu ak ki nga xamante ne mooy ndawam bi alayhi salaatu wassalaam min qablu lu jiitu te ko waxoon nañ la ko mooy abu amir ar-rahib la tuddoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam tudd ko abu amir al-fasiq zaahid mooy ki nga xam ne mooy jaamukatu yàlla bi ki nga xam ne day lëlu yeneen ci daal saar saam tudd ko ki nga xamante ne mooy Abu Amir al-Fasiq génn topp waxoon nañ la moo merewoon yeneen ci daal di saar saam ba demoon Quraysh ba Uhud jotee moo ne moo yéen bu ngeen xeex bu may génn rek waa Ansaar yëpp dinañ ñëw gis buñ ma gisee ci seen biir dinañ ko bàyyi daal di ñëw ci man ak lañ ci waxoon yooyu yëpp wax nañ la dinañ ci gën a ñëw insha Allah ci ghazwatu Uhud léegi nag moom fële noo foofu ci Medina moom nag bu ko defee mu yëy nopp Kisra bu ñëwee ngir dal fi nag ñoom ñu nekk ñi nga xam ne ñooy yàq ci biir nekk ñi nga xam ne ñooy virus bi nekk biir Medina gën a dajjati daal di doggali jullit ñi léegi nag mu ne wala naa te nag ñoom naa fiq yi dinañ la waajal ñoom ñi nga xam ne dinañ la waatal de yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne la ay waay jàkk jii de moom in aradna ñun denam muñu ci illal husna lu moo tax ndax dañ ne woon dañ koo def ngir ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ne mooy way doo ñeew ju doole yeeg ñi nga xam ne moo dem ba ca jàkka ji day metteeg yooyu te ñun borom bi yiw kese tax ñu def ko wallahu te borom bi yashhadu mooy ki nga xam ne mooy seede kene innahum kene ñoom ñii la kaadibuuna dañuy expliquer suñu borom ni nga xamante ne ni nee na ñoom waxuñu dëgg de na nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam nga ñoom biñ ko defaree ba pare gaaw nañ defar liggéey bi xam nga naafiq yi mooy amuñu mu financement taf taf lañ dóor jàkka ji voilà ñu naan jàkka yoo jàkka jee gaaw dëkkate yoo ay caaxaan kese la léegi financement yi gaaw ñu jàpp ba yéex boobu day wane ne boobu baaxul wala barke newu ci moo tax gaawul alors que mbir mi demewul foofu de naafiq yaa ngi taf taf créé nañ fi te mooy financement bi taxaw na ñu tabax ko xaaj ne yonent bi alayhi salaatu salaam nag dañoo bëggoon ñëw nga ñëw nga jullil ñu ci daal di koy inaugurer yonent bi alayhi salaatu salaam ne la yéen ëmpalu ngeen ne man damaa nekk ci jamono yi di waajal xare bi nga xam ne moom laay dem ngir xare ji waa Ruum léegi nag ni ñuy def kon yéen négandeku leen ba ma jóge fa bu ma demee ca Byzance ba xare ji ba ñëw ak Qaysar di César di Hiraql bu ma ñëwaatee léegi nag dinaa leen ci jullil léegi nag ci di ci yoon yi bi muy ñëw ci la suñu borom wàcc laa yi ne ko nag laa taqum fiihi abada na koy yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu fa teg sa tànk mukk bul taxaw ci jàkk joo mukk la masjidun ndax jàkk joo xamante ne ussi sa dañ koo taxawaloon tabax ko ala taqwa ci kaw ngëm yàlla min awwali yawmin ca dal beenu bés ba ba nga xam ne ci nga ñëwee muy ñëw Medina axaqu lool da moo gën a yey an taquma fiihi nga daal di fiy taxaw fiihi nekk na ca biir jàkka joo jële rijaalun ay góor yoo xam ne yuhibbuuna ay yatatahharu ñoom dañoo sopp daal di daal di laablu wallahu te boroom bi yuhibbu dafa sopp al mutahhirin ñi nga xam ne dañuy jégg doye ci laablu léegi nag lii mosquée bi yi nii mu yonente suñu borom di wax ji borom xam-xam yi ci bi mooy ban mosquée la ban jàkka wax fii am ñu ne mooy jàkkaay xubaa ji li nga xamante ne nii mooy jàkka ji nga xam ne moo nekk xubaa mooy jàkka jooju nekk ci wetu fi nga xam ne moom la naafiq yi tabaxoon te moom la yonent ma lay saa saam si waa Banu Amir ibn Awf ba mu jógee Médine ba muy ñëw di gàddaay si ba mu nga xam ne ci la tabax jàkkaay Quba gi nga xamante ne nii foofale la <laughs> la tabaxoon léegi nag ñu ne boobu lay wax am ñeneen ñu ne mbokk du loolu ndax sey naa bu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dana daam ñaari nit ñoom dañoo ñëw doon doon xuloo ci mbir mi léegi ñu ñëw laaj ne yonent mi alayhi salaam la masjidun ussisa la waa loolu alquran di wax ne boobu masjidun boobale ne dañ koo tabax ci ragal yàlla mooy ban léegi yonent mi alayhi salaam ne dóor loxoom wala ci yoon ci suufu Médine jàkka ji la ne woon ne mooy sama jàkk ji moo tax loolu moom moo kulo débat bi ay kanta fële wane woon nañ ne moom laa fii awwal yawmin yooyu yëpp dootul wax ji waxu yonent mi alayhi salaam bu xasee taxaw jeex na mbir mi ñuy moom lañ ko laaj. ban jàkka la la masjidun la ala waa aaya bii ban jàkka wax mu dóor ci suuf ne sama jàkk jii la mais léegi ban wax moo ci mën a am moo tax loolu moom amul ay ñoom diw amul kuy waxam di konte ma ne ginnaaw waxu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu nag nga ne ma waa léegi kon ñoom da ngaa bëgg ne naan la ñoom dañoo dañoo interpréter dañ ne waaw yonent bi alayhi salaatu salaam li mu wax noonu la mooy jàkkaan ji ussisa ala taqwa comme ni nga xamante ne ndax day bañ gaay jàpp ne bële masque bële moom lañ moom la moom moom lañ ko jagleel alors que loolu mais yooyu yépp wax yooyu yépp wax ya loo xam ne mën naa rafet nii waaye daal li nga xam ne mooy dëgg mooy la masjidun ussisa ala taqwa mooy li nga xamante ne mooy jàkkaan ji nekk jàkkatu madina bu madinatul munawwara di masjidu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam mattaana allahu bi salaatin fiiha amin yal nañu borom bi daal di xéewale képp koo xam ne defagu ko ci ñun ñu man faa dem daal di fay julli daal di ziyaara ji sayyidi rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam borom nag ne afaman assasa bunyaanahu ndax léegi nag ginnaaw gi li nga xamante ne nii yonent ma saa saam balaa yooy wàccee ci yoon bi waxoon nañ la dafa yónni woon ay saxaaba doo Seydina Maalik ibn Duxsum radiyallahu taala anhu wa ardaa ngir ñu dem daal di daal di tojati jàkka ja daal di koy taal bokk ñu daal di dem daal di taal li nga xamante ne nii <clears throat> mooy jàkka joo jële di masjidul Diraar kon nag mbir maa ngi noonu le noonee lañu ko taale muy masjid woofale mooy noonu lañ ko taale de walillahi alhamdu wal minna léegi nag suñu borom tabaaraka wa taala ne fa man assasa ndax ki nga xamante ne dafa taxawal daal di sos daal di taxawal tabax bunyaanahu ab tabaxam ala taqwa muy tabax ba mu tabax ngir borom bi tabaaraka wa taala li nga xamante ne mooy jàkkaam nee na da koo tabax ngir lan ala taqwa ci kaw ragal boroomam tabaraka wa taala min allahi bu tukkee ragal gum ragal bu tukkee ci boroomam waaye goo xam ne moom la moo ridwaanin ak sàkku ngërëm am am ragal yàlla waaye am ridwaanullah ngërëmu yàlla ndax kooku noon nga xam ne looloo tax mu tabax jàkkaam waaye looloo tax tabax bii nga xam ne lépp loo xam ne ci wàllu diine la moom mu daal di koy tabax def ko ngir boroomam tabaaraka wa taala waaye ngir am ngërëmam waa kooku moom xayru ndax moo gën am man assasa wala ki nga xamante ne moom dafa tabax bu bunyaanahu tabaxam ya nga xam ne moom la def institut ba mu def mooy nee na école ba mu def moom nee na pour yàlla la waaye nag pour jàngale diine dëkkate yu moom loolu lépp taxul jàkka ji nee na pour yàlla la waaye loolu taxawul mu ne est-ce kooku ak ki nga xam dafa taxawal bunyaanahu ala shafa jurufin teg ko ci peggu loo xamante ne nii ci peggu euh, euh, jurufin haar loo xamante ne nii ci peggu loo xamante ne nii mooy ab pant bu foo xam ne day daanu wala am mbartal foo xam ne mooy ab ab pant la nga xam ne foofu du joxe dara ci suuf mooy boo fa xawee ko ca suuf nga jëm waa ki ñëw ba taxaw foofu moom daal di ne foofu lay tabax kooku est ce que kooku fan haara bi ba mu ko defee nag tabax ko comme que tabax bi li ko téye baaxul mbir mi wadd ak moom fii bi bii ànd ak moom ak tabax ba fii naari jahannam ca biir jahannama daa est ce que kooku moom moom moom ak ki ñu njëkk a wax sànq kan moo gën. wallaahu waay xam nañ ne ki njëkk kii kiy tabax ngir borom bi ragal yàlla ak ut ngërëmu ma gën fu wallaahu te borom bi laa yahdi nekku fi di gindi de alqawma nit ña nga xam ne zaalimiin ay tooñkan la mu ne laa yazaalu gis nga nag naafiq yooyu tabaxoon tabax boo bële laa yazaalu du deñ na bunyaanuhum bunyaanuhum alladhi banaw mooy gis nga seen tabax boobu ñu tabaxoon naan li nga xamante ne mokk moske la jàkke la te la taxoon borom bi feeñal na ko mu ne loolu du deñ alladhi banaw riiba mu nekk loo xam ne da lay na jural ci seen xol yi ak sikki sàkka fii qulubihim ci seen xol yi illaa lu mooy ne ba ni nga xamante ne nii tax an taqatta lay doge qulubuhum seen xol yi noonu la ñuy mujjee wal ba ni ñuy deewe wallahu tabaraka wa taala ci sikki sàkka te borom bi alimun mooy aji xamaa koon ah hakimun mooy ki nga xam ne aji aji xereñ ayatte na inna allah dëgg-dëgg buur yàlla ishtara moom di jënd na minal mu'minina ci way ngëm yàlla yi anfusahum seen bakkan wa amwaalahum ak seen alal yi moo tax mu naan leen jihaad leen ngir seet ci seen alal yi ak seen bakkan yi bi anna lahumul janna ndax lan la ko leen ko weccee que ne ñoom àjjana la ñuy am borom bi nag kenn forcé wu ko ne ko jaay ñu déedéet moo ko présenter noonu waxe ko noonu saxaaba yi gën a xam borom bi ku dul ñoom nangoo ko noonu alayhimu salaatu wa radiyallahu anhum na moo tax ñuy xare fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa yaqtuluuna ñuy faat wa na ñu leen di faat wa'dan alayhi haqqan lii de mooy dig bi nga xam ne mooy dig bu tukkee ca borom bi warul moo ko warloo muy dëgg fi tawraati nekkoon na ci tawraat wal injiil muy ak l'évangile ne woon na fa dig bi wal quraan ak alquran bi wa man awfaa kan moo gën a mën a matal bi ahdihi ci digéem bi mu diggee woon minallahi ke boroom bi tabaraka wa taala fastabshiru waay waay bég leen bi bàyyinkum ci seen ba jaayante alladi baayatum bi ngeen jaayante bi ak moom wa dhalika huwal fawzul azim lool mooy ngañaay lu màgg gi wallahu taala aalam